Muawiya ibn Muawiya al-Muzani munoon moom turam Muawiya la Muawiyatu ibn Muawiya ta al-Muzaniyu dañuy wax nag al-Laythi tamit moom mii nag muy Muawiya ibn Muawiya eh, dafa am xabaar buñ koy nettalil ci ay mbiram bu xew keroog tabu bu xew keroog tabu eh, <coughs> loolu loolu la ku mel ni imaam al-Bayhaqi raxmatullaahi alayhi di nettali imaam al-Bayhaqi mu koy nettali ci Dalaa'ilu Nubuwwa boo demee ñi ko not ñi ñëw après ci mbir mi <coughs> parce que yow bi ba après ñu ñëw ci wàllu càllale ji mu al-Bayhaqi rahmatullah alayhi ci yoonu Yazid ibn Harun mu ne axbarana al-Ala Abu Muhammad al-Thaqafi annahu qaala sami'tu Anas ibn Malik radiyallahu kunna ma'a rasulillah sallallahu alayhi wa sallam bi tabuuka fa tala'at ash-shams bi diyaa'in wa shu'aa'in wa nuurin lam araha tala'at fiima madaa fa ataa jibrilu rasulallah sallallahu alayhi wa sallam fa qaala yaa jibrilu maa lii araa ash-shamsa al-yawma tala'at bi diyaa'in wa nuurin wa shu'aa'in lam araha tala'at fii ma mada mu ne alayhi salaatu wassalaam mu ne Seydina Anas la ne mooy al-Ala ci yoonu Yazid ibn Haarun mu ne axbaranaa xabaare nañu al-Ala Abu Muhammad al-Thaqafi di Abu Muhammad al-Thaqafi qaala mu ne sami'tu Anasa dégg naa Anas ibn Maalik muy Seydina Anas ibn Maalik radiyallahu anhu mu ne qaala mu ne kunna ma rasulillahi sallallahu alayhi wasallam bi Tabuk mooy agsi nañ Tabuk ñu ngi Tabuk mu ne dañoo nekk ko nag yonent bi sallallahu alayhi wasallam ci ghazwatu Tabuk ñu nekk Tabuk <coughs> jullit ñi ñëw nañ waajal seen bopp escale taxaw di xaar romain ci entre-temps nag bañ fa newee ci la xew-xew bi am mu ne fa tala'at ash-shamsu bi diya'in wa shu'a'in wa nur lam araha tala'at fi ma mada nee na Seyna Anas nee mais jant bi daal di fenk leer ak ceññeer yu leer ak leer boo xam ne mais masumaa gis jant bi ci lu weesu mais mu mas leere noonu nee na fa ataa jibrilu rasuulallah Seyna jibril alayhi salaatu wassalaam dikkal yonent bi alayhi salaatu wassalaam fa mu ne ko yaa bi mu ñëwee yonent bi alayhi salaatu ne ko yaa jibril ne ko mais jibril man dinaa am lu ma la bëggoon a laaj alayhi salaatu wa salaam ma ara ash-shams al-yawma tala'at bi dimin wa shu'a'in ala to fii ma mata lan moo tax <coughs> ma gis tey jant bi daldi fenk ci leer boo xamante ni mais leer gi ni mu mel ak ceñeer yi man gis mu fenk nii mu mu fenk ci lu weesu qaala nee na Seydina Jibril ne ko dhalika anna Muawiyata ibna Muawiya allaysi maata bil Madina al nee na Seydina Jibril ne ko nag boo gisee loolu parce que Seydina ku ñu naan Muawiya di doomi Muawiya allaysi moom lañ naan al maata faatu na bil Madina al yawm dafa faatu tey Medina mu ne bi mu faatoo nag Seydina Jibril lañ ne mooy nettali fa ba'atha Allahu ilayhi sab'iina alfa malak yusalluuna alayhi nee na nag suñu boroom Seydina Jibril ne ko suñu boroom dafa yónni soixante-dix mille malaaka ah juróom-ñaar fukki malaaka yo ëpp na lool ci ay junni mille ay malaaka yusalluuna alayhi ngir ñu jullee ko xaala mu ne wa mimma nee na bi mu waxee lool yonent bi saa saam ne waa <coughs> ah Seydina Jibril loolu lu ko war lu ko waral ba suñu borom di yónni soixante-dix mille malaaka ngir ñu jullee Muawiya ibn Muawiya al-Laysi lu xew moom moom lu xew lan lan la def lu spécial lan la kii lu tax loolu suñu borom yónni lu mbooloo noonu ci malaaka yi ngir ñëw di ko jullee qaal nee na Jibril ne ko alayhi salaam bi kasrati qiraatihi qul huwa allahu ahad bil layl wan wa fi mamshaa wa fi qiyaamihi wa qu'uudihi mu ne ko boo gisee loolu yaa Sayyida yaa Muhammad sallallahu alayhi wa mu ne ko ndax bari gu mu bari di jàng qul gu mu bari woon di jàng qul huwa allahu ahad ci guddi ak bëccëg yi ak bu doon dox ak bu doon tëdd ak bu toog bu jekki woon bu toogoon mooy moom ci position yépp ci jamonoom ju ne foo ko fekk bu ngi jàng qul huwallahu ahad waaw sopp bu mu soppoon saa boobu nag di ko jàng foo mu man di tollu loolu moo tax suñu borom bi mu génnee àddina mu yónni soixante-dix mille malaaka ngir ñu daal di koy jullee moo waral leer gi ñu gis mu ne ñun nettali bi ne fa hal laka Seydina Jibril tegal ci li yonente mi alei salaatu salaam ne ko fa hal laka ya rasulallahi sallallahu alayhi wa an aqbida laka al fa tusalli alayhi mu ne ko est bëggoo yow ndaw yàlla li sallallahu alayhi wa sallam an aqbida man Seydina Jibril ma daal lay ngëbal suuf fa tusalli alayhi mooy mu xëccal la ba nga mel da ngay tiim xam kii wam néewam nga mën a jullee ci moom nga mën koo jullee muy jullee ku faar est-ce que bëggoo ma defal loolu qaala nee na sallallahu alayhi wa sallam ne ko na'am ah kay qaala fa salla alayhi thumma raja après mu jullee ko après daal di dellu yonent ma ne saa sax jullee ko mooy comme si da ko faa yóbbu mu jullee ko ñëwaat Eh. am na nag ci yeneen riwaay yoo xam ne balee na imaam al-Bayhaqi ko ci yeneen càllale waaw gise <coughs> gisay naa Anas mu ne foofu eh, bi nga xamante ne nii loolu la mu ne fa daraba bi bi bi bi mu ne ko Muawiya ibn Muawiya foofu nag al-Muzani la wax moom moo génn àddina waaw mu ne desul ab garab suy naa Jibril daldi dóor laafam desul benn garab wala benn tund walla lu kawe lu dul ne àgg na suuf illaa tadadaat màbb na fa salla mu julli wa xalfahu safaani min al malaayika mu julli ñaari sàppe mu jiite moom Seydina Jibril ñaari sàppe ci malaaka yi nekk fii kulli saffin sab'una alfa malak yi mu ëpp li mu wax fee sàppe bu nekk soixante-dix mille malaaka Seydina yonent yonent la saa saa ne ko yaa Jibrilu bi ma naa la hadhihi al manzilata min Allah nee na yonent la saa saa ma nettali ne sama saxaaba boobu ibnu Muawiya al ci mbiram yow yaa ko jiite ak yaa ko jullee nekk sa mais ci lan lan la jote loolu euh, euh, maqaama gi ak tamit wàccuwaay wu rëy ci borom bi subhaanahu wa <clears throat> nee na mu daal di koy wax ne ko hein euh, non yonent mi salaam la Seydina Jibril ne yaa Muhammadu sallallahu alayhi wa sallam maata Muawiya ibn Muawiya al-Muzani afa tuhibbu an tusalli alayhi qaala na'am nee na <clears throat> voilà yonent mi salaam moo doon jiite la wax ne ko Muawiya ibn Muawiya al-Muzani la fa génn est ce que bëgg nga koo jullee mën a ko waaw mu daal di dóor ja kii li nga xam ne mooy euh, euh, laafam amul dara lu dul aw aw garab wala li nga xam ne mooy atma mooy ay tund wala lu kawe ci suuf si lu dul ne dafa mujj daanu lépp maase yonent ma saa saam jullee ko te bi ñu koy jullee soixante-dix mille malaaka ñu ngi ci ràpp sàpp sàpp bi ko topp moom yonent ma ne sax sax beneen sàpp bi soixante-dix mille après bi paree la ko ne lan moo tax mu am loolu ci lan la amee wàccuwaay bu rëy boobu fa borom bi subhaanahu wa ta'ala mu ne qaala bi hubbihi qaala nee na mu ne ko bi hubbihi qul huwa allahu ahad yaqra'uha qa'iman wa qa'idan wa dhahiban wa ala waaw nee na li mu ko amee mooy sopp gu mu sopp qul huwa allahu ahad ndax moom yaqra'uha qa'iman wa qa'idan wa zaahiban wa jaa'iyan wa ala kulli haal ndax da ko doon jàng buy taxaw moom daal foo bu taxawee mu ngi jàng qul huwa allahu ahad wa qa'idan bu jekkee mu ngi jàng qul huwa allahu ahad wa buy dem mu ngi jàng qul huwallahu ahad wa jaa'iyan buy ñëw mu ngi jàng qul huwallahu ahad wa ala kulli haal ci état bu ne état bu ne loolu doon def <coughs> waaw ah. léegi eh, ci càll bi muy Usmaan ibn Haytham nee na biñ ma nettalee xadiis bi eh, fa sa'altu abi ma laaj sama baay al-Haytham ah ne ko mais ayna kaana nabi sallallahu alayhi ne ko mais xew-xew bii fan la xewoon fan la yonent bi alayhi salaam ne woon ba kee gaañu àddina Medina moom nekku fa bañ ko ko yëga mu ne qaala bi ghazwati Tabuk bi Sham xare Tabuk la ne woon fële ca Sham wa maata Muawiya bil Madina Muawiya ibn Muawiya al-Muzani wala al-Laythi génn àddina Medina wa rufi'a lahu sariiruhu hatta nadara ilayhi wa salla alayhi ñu yëkkatil ko li nga xam ne mooy euh, fa lal bañ ko teg mooy fa ñu ko fa lañ ko lalal néewam ba yonent bi alayhi salaam bi ko jullee ko léegi nag ginnaaw bi ñu yi yii boo gisee ba léegi maa ngi naan ci li xadiis bi nettali ci li mu wax mooy xadiis bii nii boroom xam-xam yi dañu ne lii ñuy wérul waaw moo tax imaam alxaafiz ibn kathir rahmatullah alayhi bi muy indi wax jii nii di ko nettali ci albidaaya wa nihaaya dafa def zikru salaa alsalaati ala muawiyata ibn muawiya in saxa alxabaru fi dalik waaw mu ne lii tudd as-salaatu jullee néew gi yonent mi alayhi salaatu salaam jullee ala Muawiya ibn Muawiya bi mu jullee Muawiya ibn Muawiya im sax xabar bu dee ne bu dee ne nettali bi koy nettali wér na bu dee ne xadiis bi koy wax wér na waaye loolu lan moo lay wan ne mooy eh, imaam eh, al-Hafiz ibn Kathir ci boppam ñaari càllale yi ñu nga wax ni bi mu ko ëndee bu ci nekk dane <coughs> wa fii bu njëkk bi dane wa hada al xadiis fiihi xaraabatun shadiida wa nakaara waaw wannaasu yusniduuna amrahu ila alaa ibn zeyd hada wa qad takallamu fii waaw mu ne fiihi hada al xadiis mais xadiis bii moom fiihi xaraabatun shadiida tumuraanke gu rëya rëya gu tara tar moo ci ne wa nakaara ak loo xam ne sax dañ koy bañ mooy loo xam ne lii da nga koy bon lii waaw mu ne te nit ñi nag de moom dañuy koy wéer mbiru xadiis bi ci al ibn Zayd mu ne mi nekk ci jàllale boobu mu ne waqad takallamu fiihi wax nañ ci moom boo demee ci ad-du'afa lil Uqayli mizaanul i'tidaal yooyu yépp mooy que moom mii problème la mooy ci du'afa yi lañ koy daanaka gam-gam boole. beneen xadis bi ñu la waxoon sànq te waa ji Usmaan di laaj baayam naan ko mais yonent bi saa saa fu mu ne woon boobu imaam al-Hafiz Ibn Kathir mu ne bi mu ëndee loolu ba pare mu ne wa hatta aydan munkarun fi hadha min hadha waaw ci wàll wi munkar la ci wàll wi mu ne loolu xadis bi munkar la mooy munkar munkar loolu gisoon nañ ko ci wàllu xam-xamu xadis. waaw mooy waajoo xamante ne nii euh, euh, dafa moom de toute façon ab da'if la mu wuteeg ñi nga xamante ne nii mooy ñi wér loolu mooy munkarul xadiis kanta bu dee ab siqa bu wuteeg ay siqaat yu bari loo xamante ne nii moom lañ naan charge waaw ñoo waaye ko ñoo xam ne ñoo ko gën a dëgër wala ñoo ko ëpp fuuf mu ñëw wute lañ naan lii charge la waaw mooy dafa dafa beru mais munkat mooy koo xam ne wéroo ba solo bu wuteeg li fiqaat wax léegi xoolal xoolal xoolal imaam ibnu abdul bar al imaam ibnu rahmatullah alayhi mu ne bon ci càllale bi ak nettali almaliki rahmatullah alayhi mu ne asaaniidu yi alxadiis laysat bi bil qawiya waaw te tamit nettali nañ ne dañuy nettali ne bon imaam alxasan albasri it daal na koy nettali comme ni ko imaam albaxawi soloowee ci yoon imaam alxasan albasri na ko noon ay imaam ibnu manda rahmatullah alayhim yooyu yëpp soloo nañ ko que ne imaam alxasan albasri da ko nettali waaw di nettali ci mbiru an Muawiya ibn Muawiya al-Muzani di nettali ci mbiru eh, Muawiya ibn Muawiya al-Muzani eh, di nettali kii bi te loolu mursal la mu ci man di demee mursal la boobu léegi imaam Ibn Abdul Barr ci mu ne asaaniidu haadha al-hadiith bil qawiyya walaw annahaa fil ahkaam lam yakun fii shay'in minhu hujja waaw mu ne xadiis bii moom jàll day xadiis bii benn dëgëru ci mooy nettali bii moom benn dëgëru ci moom waaw walaw anna fil ahkam bu doon ne ci ahkam yi la waaw bu doon ci ahkam yi la mooy ci àtte <coughs> lam yakun fi shay'in minha hujja mais dara du ci tool du ci to du ci wér comme laaj bi mooy <coughs> quelle la différence entre ahkam yi ak kiiwu siira yi loolu ñu ngi ko doon tudd rek ci bi ñuy wax <coughs> euh, biñ nee ci tarjama Seydina Usmaan te foog naa tuddoon nañ ko jotaay tuddaat nañ ko jotaay bii weesu waaw bi ñuy wax mbiru sëy na Zar keneen mbir yi wéru mooy la al ahkaam xam nga boroom xam-xam yi rahmatullah alayhi <coughs> lépp loo xam ne xadiisu yonent bi alayhi salaam bu jëm ci àtte yi li ñu war a jëfe hein comme julli nan lañuy ñuy jullee nan la ñuy xam nga instant bi ñu nekk ci koor bi bés bu nekk ñu ne la julli bii lañ war a def di nekkal naan yonent bi aleyhi salaatu salaam hein yoo xam ne ñu ne xadiis yoo xam ne dañu naan al imaamu Maalik moo ko solo muy wax ci ngëneelu julli yi ñuy julli naan tey ràkkaay koor gi tey lii ñaata ràkk ngay def bu ko def di nga am ña yi ay àjjana àjjana ju nekk ñaata xawma lal lal bu ne kii wóoral ay ni ak yooyu mooy yooyu <laughs> ñun moom li lay wan ne ñun duñu réewum xam-xam <laughs> moom bari na quoi mooy yooyu nga gis ñu koy wax ci rajo yi di joxe naan la naafila du jour mais loolu lépp dara wéru ci loolu amul lenn lu ci yonent mi aleyhi salaatu salaam wax amul lenn lu ci imaamuna Maalik rahmatullah alayhi solo loolu mawdu la waaw mooy lu ñu fomenter de toutes pièces la loolu amul jógewul ci imaam Maalik jógewul ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ni ñu koy waxe keneen imaam Maalik ay ay ci càllaleen googu xam nga boroom xam-xam yi comme l'imam as-Suyuti yi wax bokk na ci li ñuy wane ne xadis bi mawdu la mooy min wa haythu lam yujadu xam ne waa xamuñu ko mooy boroom xam-xamu xadis yi xadis bii nii ñun xamuñu ko ah boroom xam-xamu xadis yi xamuñu ay julli yoo xamante ne yu ñuy def ci koor gi la tous les jours di ci jàng xaw ma fukki xulu ak ñett wala yu mel noonu ku ko def wala rakka bu nekk bu njëkk bi alam xaw ma la ak lan yooyu ku ko def après yow di nga am lii di am lii di nga am lii loolu boroom xam-xamu xadiis yi xamuñu ko xamuñu de te ñoom ñooy waa domaine bi yow ñoom bu dee xamuñu ko nan ñun ñi nga xam ne xamuñu xadiis rek li muy tekki xamuñu ko wolof li ci ëpp xamuñ luy xadiis boo leen ne woon taarif aywa défini définissez-moi qu'est-ce que c'est que xadiis xamuñu ko wallaahi bari na ñoo xam ne dangaa am njortu rafet ci ñoom rek xamuñ lu xadiis di tekki xamuñ lu xadiis di tekki waaw mais ñoo xam ne waxuma la dara yow loo xam ne domaine bi yow kon yow doo fa dara yow yow rien turu domaine bi turu matière bi matière bi matière wu ndax ay ba matière <coughs> waaw comme ni naan tafsir hadith siira yu mel noonu naxu ainsi yaw suite yow bu dee ne yow turu matière bi rek xamoo li muy tekki yow xam nga ne sot te amoo càllale fenn te xamoo luy càllale sax xamoo loolu bizarre la boo déggee ñu naan ay nit li muy nettali daa ko war a jële fu wóor daa war a jële ci nit koo xam ne day ku wóor la ne dégg na ci diw mu dégg ci daw par exemple ne Sëriñ Tuubaa radiyallahu anhu nee loolu mooy li loolu koo xam ne boo koy wax loolu rek loolu da koy choqué mooy kooku naka la mën a jëlee xadiis yoo xam ne daan imaam Maalik ñu koy nettali ah kon mooy bokk na ñu ñuy xamee ne lii xadiis bi mawdu' la mooy ne doo ba ñu ko doon trouver mooy xadiis boo xam ne wala xadiis yoo xam ne kenn trouver ko ci téere xadiis bi waa xadiis nag demal seeni téere demal sax imaamul Buxaari sax imaam mais bi leen jiitu Muwatta bu imaamu Maalik téere Seydina Abdullah ibnul Mubaarak almaw almarwazi az ak yooyu yépp demal nga xool yi ñëw yooyu après ay ñoom musnadu imaamu Ahmad ak li muy bari xadiis amul benn laa wax xadiis bu bu buy junj sax mel nii musannafu imaam abu ibn abi shayba amu ci ah musnadu imaam abu daawud at-Tayaalisi amu ci nga ñëw ci sunan yi benn amu ci imaam an-Nasa'i rahmatullah nga xam ne ni muy étalé woo ci yooyu ah même yooyu noonu dara amu ci sunan yépp al-Bayhaqi ak ñi leen jiitu woon imaam Abu Dawud imaam an euh, imaam euh, at-Tirmidhi an-Nasa'i Ibn Maaja yooyu yépp benn amu ci hatta al-Jami' Jawami' bi imaam as-Suyuti loolu noonu amu ci. al jaami'u saghir ay yooyu yépp dara amu ci waa yow mais kon yow naka fan la xadis bi jóge fan la xadis bi jóge lu dul ci bokk benn waaye bu ko créer waaw huwa mimma ambatathu muxu ba'du shay ba ambatat ambatahu muxu ba'di nas xamuñ ko mooy loolu <coughs> premièrement loolu bokk na ci liy wane xadis bu da'if këne lii dañ koo fomante du pees te am na beneen mooy jëf ju ndaw lu la ciy dikk loo xam ne rëyaayam vraiment day dépasser entendement yooyu bokk na ci yi nga xam ne ça attire attention wala ni lii eh, attention ça cloche ça cloche tin tin tin tin yow boobu boo amee détective luy détecter mensonge détecteur de mensonge boo déggee loolu rek day dafa war a clignoter rouge rouge rouge puul moytu moytu moytu leen moytu que lu ndaw ñu ne la boo ko defee yàqu fekke xunay na yow fekke xunay na c'est pas quelque chose de mince ah fekke Uhud c'est pas quelque chose de mince ñun xam nañ ci dara waaw ba saxaaba yi fekke Badar du quelque chose de mince buñ la waxee na yow dangay toog daanaka yow defoo dara sax ñu ne la yàgg ñoo may tolloo loolu lool clignotant bi moo naan teint teint teint teint teint teint teint en tout cas saxul ci yonent bi sallallahu alayhi wasallam benn xadiis que ne moo wax yooyu yépp waaw kon <coughs> mooy loolu loolu <coughs> parce que li ñuy jëfee moom boroom xam-xam yi ah, suur boroom xam-xam xadiis yi yàlla nañu leen yàlla fayal amiin dañ cee def yitte wallahi alladhi la illa huwa ñoom moom ñii ñooy buur leen tàggal rek ci xadiis moom moom amoon dara loo mën wax leneen loolu leen ñii daal dañoo nekk nit ñoo xam ne buur yàlla mi nga xamante ne moo ne inna nahnu nazzalna dhikra wa inna lahu lahafizun ñun dañoo wàcc az-zikra muy alquran mais az-zikra hadith wa inna tawaat nañ ne wa inna lahu lahafizun alquran ak hadith man borom bi subhaanahu wa ñun borom bi ñoo koy garder ñoo koy protéger ñoo koy saytu ñoo koy aar ba lépp lu ci lu ci bokkul dinañ ko ci génne moo tax suñu borom tàggat jahabizatul ulama ku fi wax lu dul noonu ci waxu xadiisu yonent bi aleyhi salaatu salaam ñu génn ko wan ko ci kanamu ñépp bëccëgu ndar kàmm wane ni lii nii demewul nii mooy ñi nga xam ne laa yaxaafuuna lii Seydina Muawiya xadiisam bi nekk saxiix ah ne yonent bi alayhi salaatu salaam nee woon na laa yazaalu taa'ifatun min ummatii qaa'imiina laa yaxaafuuna man laa yaxaafuuna nee na <coughs> Seydina Muawiya ibn Abi bokk na Muawiya bi <laughs> kee mooy alxalifa am na tamit benn affaire bu jar a préciser euh, parce que après laa ne peut-être mu indi malentendu ngeen may ma benn parenthèse li ñu tudd Seydina Muawiya ñii moo tax euh, sama xel dem ci keroog bi ñuy def tarjama Seydina Usman radiyallahu anhu yonent la salam la wax xadis bu wér boobu ñu gisoon que euh, li nga xamante ne mooy xilaafa gi ginnaaw moom 30 la après mu nekk ak nguur te 30 ans yi wax nañ la bi Seydina Abu Bakar jëlee ba ni Seydina Al-Hasan ah inna ibni hada sayyid non Seydina allah allah wallahi mooy doomu yonent bi salaam wallahi mooy doomu yonent bi salaam non Seydina Al-Hasan il était exceptionnel non il était exceptionnel mais loo xam ne yow sa àq la fal nañ la kii mais loolu nga daal di bàyyi ngir la ngir yëw na diggante jullit ñi ngir bu benn deret tuur comme ni bàyyi te xam defoon Seydina Usmaan ah comme ni bàyyam Seydina Usmaan def <coughs> keroog ne bu kenn man bu fi kenn xeex bu fi kenn ñëw di ma protéger ki arme parce que bëggul deret tuur moo tax riwaaye kazaaba yi ñi nga xam ne dañ naan Seydina Usmaan dafa yónnee ci gox yi ñu ngir ñu woowal ko ay renfort lan lay woowal renfort yónni Seydina Muawiya ngir mu ëndil ko ay ay ay renfort c'est bi bi man hmm. yàlla Allah Seydina lamsaar yi ne fi Seydina Zayd ibn Sabit ñëw na lamsaar yi ci bunt bi ah boo bëggee ñu dimbaliwaat ñu nekk ak ansaar deuxième fois ah bañ ko njëkkee dimbali yonent ma sax sax ñu defaat ko ñii mën nañ leen a terrasser ah. mu ne leen déedéet kooku nan lay soxla Seydina Ali ñëw yónni ay doom doomi saxaaba yi ak saxaaba yi ci seen bopp ñoom ñépp ñu pare ngir fidaa seen bakkan yi ngir Seydina Usman jaay seen bakkan yi hatta Seydina Ali ibn Abi Talib radiyallahu anhu ngir Seydina Usman kooku nag mu ne leen déedéet dina leen déedéet di woowu arme bu jóge ca biti nga xam ne bu ñëwee gàngooram balaa ak seen gaa yi yëg loolu mën a mën a saccage ñëpp moo tax man ñuy wax loolu xaw ma dañu doon xalaat seen riwaaye baatila yooyu yu neen yooyu parce que mu ngi téere sàngam mais loolu leeraloon nañ ko walilah alhamdulilah mooy <clears throat> boo compter ba ba ni Seydina Alxasan bi séddee ah ci début la 41 yooyu balaa mooy la 41 début bi voilà ba boobu noonu 30 <clears throat> ans après mooy nguur moo fi am nguur moo fi am tekkiwul ne loolu dafa xaram que nguur googu du nguur gu jub. ne baaxul Seydina Muawiya jullit ñépp ñoo mujj d'accord ne mooy xalifa jullit ñi loolu il faut que ça soit clair Seydina Al-Hasan ci boppam moo d'accord mooy ki njëkk ne ko yow yaay xalifa ma bàyyi bàyyi naa sa os ah saxaaba yi d'accordoon ko que mooy xalifa ay Sayyidatu Aïcha ñeneen ñépp Seydina al Hasan Seydina al Husayn Seydina ñépp d'accord ne kii mooy xalifa bi fi toogal jullit ñi kon buñ ne après parce que loolu ay constat la yoo xam ne nit ki nit ñi léeg-léeg dañuy di jaawale dañuy dégg yu mel noonu jàpp dafa baaxul mu ngi mel ni eh, eh, hadith bi yonent bi salaam na eh, tunkahul mar'atu li jamaliha wa li hasabiha wa diiniha wali maaliha fadfar bi daati diini taribat yadak am na ñoo xam <coughs> am na ñoo xam ne ndax yonent ma ne sab sab dane jigéen ñi de ndaw jigéen de dinañ ko takk nit dina takk soxna parce que eh, il est scientifique moo ko ci dugal mooy li jamaaniha wala li hasabiha wala fi mbokk poste bi muy ak son rang ci société bi ah non ndaw si nag <laughs> mais moom les endroits les les les plus fermés de la république fa la ne dafa bokk ci ñi nga xam ne les arcanes de la république mooy li xasabiha waaw eh non c'est que moom nag moom alluram rek non alluru kii la quoi non moom moom boo àndee moom da yëkkati. non da lay yëkkati moom boo amee ak moom moom ñépp lay naw ñépp lay tagg ñépp naan ah buñ la masolaat jox benn solo buñ la gisee nga ànd ak moom ñu xam ne ay borom kër yii ci lañuy commencer di la jox la respect boo xam ne de toute façon boo ko takkuloon mënoo ko amee feneen mooy ñu ne ne ñu ne noonu ngir loolu waaw waaye ko takk ndax alal ji ah <laughs> il est de. moom boo ko takkee moom te à l'abri du besoin am na ñuy takk jigéen ndax loolu mais am na ñuy takk jigéen parce que xasab ak nasab it ay bokk mooy fii la bokk moom yax bu rax bu yax bu rëy la bokk hein sëtu buur siin kumba ndoofeen juuf la hein waaye kii sëtu mabala rahmatullah alayhi eh, sawaay nag sëñ bee maamam wala yu mel am na ñoo xam ne loolu moo tax ñuy takk am ñoo xam ne nag yooyu yëpp taxul ñoom dañuy takk parce que diineem la ak fu mu man di bokk tëgg la géer la ñeeño la yooyu yëpp yoonu waa new ci li muy xool mooy est-ce ndaw si zaate diin la waaw nit la koo xam ne ku nekk ci diine la ku am yarul islaam la te ku koy doxee la am mu ne am na ñoo xam ne looloo tax ñuy denc mu ne nag yow nit ki man de sallallahu alayhi wasallam bu ma lay conseiller en tant que seen bàyyi ngeen julli nii ndax mooy suñu bàyyi nii soxnaam yi nekk suñuy ndey ñu ko raw la ne suñu bàyyi mooy ki ñuy nàndal mooy ki ñuy nàmpal lu waaye xam moo tax yow li nga xam ci diine dangaa war a xam ne diine hors de diine lépp lu lay jariñ doo xam dangaa war a gëm waxuma diine mu nekk réalité booy dunde que lii ci yonent bi alei sat la ko suñu boroom jaarale waaw ndax bu buur yàlla nekkee joxekat bi moom mooy séddale Allah comme niñ ko yaatale woon nit ki loolu day nekk waxuma ay prétention ah, loo xam ne mooy yow sa xaqiiqa noonu ngay dunde waaw <coughs> mu ne man kon suñu bàyyi la li ma neen bi tànnal borom diine ki kooku laa la tànnaloo moom bu ma doon conseil boo ñëwee mooy nit ki bu ñëwee ne <coughs> comme si dafa ñëw nit ku ñëwoon ci yonent la sens wala ku ko fi toogal muy boroom xam-xam mu ne la man de ñeenti façon soxna ñoo ñoo présenté wu sama kanam waaw <coughs> kenn ki moom boroom diine la de kenn ki boroom alal la kenn ki boroom askan la hein kenn ki boroomu taar la ah ah yaa cheikh loo loo may loo may loo may loo may conseiller bu boobaa yow en tant ku fi toogal yonent ma saa saab lan nga war a wax fadfar bi zaati diini taribat yadak waaw tànnal ki nga xam ne mooy boroom diine gi ah. waaw boo ko tànnul taribat yadak dóor nga sa loxo ci yëkk waaw mooy parce yeneen yépp yeneen yépp ay awaarid la la yu gaaru la mooy yoo xam ne c'est temporel parce que alal mooy c'est possible que mu jeex lu gaaw sax ñaata boroom alal ñoo def fayit xaru ji wala xaruñ sax ñu mujj ñépp di leen yërëm te ku seet tuuti rek ku dund tuuti di seet ne ba nga nee gone am na kër yoo xam ne foog naa ma son nañ ko wax jamono yooyu ñoo ginoona ñooy ñoom lañ doon woowee boroom barke yi mooy boroom barke ci wolof bu nee di ñoom borom barke la mooy ko buur yàlla may wërsëg ku may ubbil wërsëg ku am alal léegi nga gis kër yoo xam ne noonu lañ meloon mais bi nga màggee yow bi ñu màggee da gis ne ñooñu mooy léegi melatuñ noonu presque yow léegi dañ leen di bëgg a dimbali te pourtant ba nga nee gone ñoo doon ñoo newoon ci kaw classe bi vraiment ñoo ginoon a kii mooy comme bi nii loolu la. ndax buur yàlla maalikal mulki tu'til mulka man wa tanza'ul mulka mimman tasha wa tudhillu man tasha wa tu'izzu man tasha bi yadikal mulk ndax moom moom buy yore buur yàlla lool nguur ak moomeel ak alal ak lépp ci loxoom la ne moo koy jox ku ko soob di ko xëcc ci ko soob di yëkkati ku ku ko soob waaw yàlla nañu buur yàlla di jox te di ñu yëkkati bokk lañu ci ñuy jox ak ñi muy yëkkati amin kon mooy loolu c'est éphémère boroom alal boo ko tekkee nga alal mais bu ñàkkee nag nooy def danga koy baax ah moo la dugaloon de bu dee jamaal bi la taar bi taar bi dem mu commencé ah, euh, riid yi di ñëw lex yi commencé di lax hein fël yi sonn nga naan tem ma ci mën a seetoo commencé di lax man ngay def nan ngay def bu dee ne loolu la fa bàyyi woon mais leneen man na ko dal loo xam ne dafa daal def opération ci xar kanam wala yooyu mu mujj ñu déformé kanam gi wala mu déformé wala yu mel noonu lu ne mën naa am <coughs> man nga ko takk sax yow ba nga ko takkee taar ba nga gisoon laa doon koy takk yow gisatoo ko te pourtant changé wu waaw bu dee ne fii la bokk nga dugg fa parce que fii la bokk mooy doomu diw la di baayam diplomate la sama carnet adresse day yokk nga nga dugg ci gis ni jikkoom yi mais toog ak moom ci canapé sax manu la nekk tellement ni jikko yi ñaawe nooy def kon far bi daati di loolu noonu par exemple tekkiwul benn yoon que ne takk jigéen parce que dafa taaru dafa xaram déedéet déedéet loolu xaraamu na ah. jigéen parce que dafa am alal moom bu dee nga loolu tekkiwul ne ku mariage boobu mënoo ñu bi dafa xaraam mariage baaxul la déedéet mooy mu ni c'est bi mu naan bi mu naan euh, euh, euh, mooy xadiisul niyya xadiis bi wax ci wàllu yéene yi xadiis boobu tekkiwul ne man kaanat hijratuhu lillaahi wa rasuulihi wa man kanat hijratuhu limra'atin eh, eh, li dunya yusibuha aw imra'atin yankihuha aw yatazawwajuha fa hijratuhu ilaa ma haajara kon mooy ne keneen eh, mbir yépp ci yéene la tegu way li yonent ma la saa sax ci yéene mooy ci la tegu léegi koy bu ko xam ne dangay gàddaay gàddaay nga xam ne mooy dangaa gàddaay ngir buur yàlla ngir yonent ma sa sax saam ñoom ci ñoom ca la sa payu gàddaay ak tamit ngërëm nga ngay ut ci ñoom la ne ñoo lay fayal seen bopp képp nag koo xam ne dafa gàddaay parce que dafa am jigéen bu rafet bu mu bëggoon a takk ah bu gàddaay mu topp ci ngir man koo denc wala boo commerce am ay client wam ñoo gàddaay mu toxu ndax sinon ah <laughs> déet mais client ah fii bu ma bëggee sama commerce bi dox foog ma fekk leen fañ ne dunya yusibuha waaw walla man samay affaire daal ci ñoom lay jaar te ñoom toxu nañu kon ma toxu ànd ak ñoom mu ne kooku lii ak gàddaayam ci loolu lay aju loolu nag tekkiwul ne par exemple nit amul droit que ne dafa xaraam nit par exemple mu ñëw ne ah ben man daal soxna si muy bëgg il en elle est en Europe ah. ma fexe am ay këyit Sénégal ba xool ba dem nekk c'est sûr que moom moo taxoon est-ce que naan é eh, yow sa dema Europe gi baaxul de lu tax parce que yow limratin tatazawwajuha eh, yow da nga fiy génn parce que soxna soo bëggoon a takk la dañ naan daa eh, déet loolu xaraamul ah am naa lu ko gënoon a noobul surtout gàddaay bi mais te tuwul na leen dafa xaraam loolu nag c'est pareil ak liñ doon wax sànk ci Seydina Muawiya buñ ne bu ñu leen tawee saa saa ne xilaafa gi 30 ans la sama ginnaaw après guur a fi ne tekkiwul ne nguur gi dafa xaraam bañ na ba ci Omeyyades yi Omar ibn Abdul Aziz du ci ñoom la bokkoon kan mooy taxaw naan Seydina Abd Omar ibn Abdul Aziz il n'était pas légitime kan mooy wax loolu moom mi nga xam dañu mujj jël ba koy boole ci xulafa rashidun naan xaamisul xulafa te pourtant moom ci noonu la accédé ah affaire affaire euh, seen mooy sama njaboot seen famille ñoo ñoo ko fal waaw. mooy kii moo génn àddina ne moom moom la fi teg voilà mooy loolu la est après dañ naan kon nii daal légitime non moo tax mënoo ñëw naan Arabie saoudite bon ñoom jamono ji seen roi yi lii c'est xaram kan moo leen c'est xaram kan moo leen c'est xaram non non non Fahd mënu fee jóge Abdul Aziz ñëw toog ñoom ñépp di ibnu sa kii euh, ibn eh, kii eh, ibn waaja seen baay aali dañ naan kat moo leen loolu dafa xaraam kan moo la wax rek dafa xaraam xam nga doo posé question boobu kii loolu nag genre intellectuel yi koy wax quoi ak gars yi nga xam ne yee fitnakat yi xawaar yi ñoo jéem wax yooyu hein lan lañ bëgg ñoom comme ñoom ni suñu réew yi mel nga xam ne ku ñu fa fal nga nax nit ñi bañ indi la buñ lekk kiiwee nga def lu la neex gars yi en tout cas li nit ñiy wax selon li nit ñiy wax naan defu fi dara te loolu it du wax ju dëgg def na fi dara neel kay la nga doon xaar yëpp defu ko waaw mais toogu fi sept ans ba cinq ans def fi dara <coughs> yow loolu nga bëgg euh, fële mel noonu instabilité bi nga bi am sa réew nga xam ne fu soo amee ku nekk takku ngemb jiital sa bët di xaar ngir man a toj bopp ñu ci des loolu bëgg mu xew màkk mu xew foofu ah te kooku du wax mukk ne ren Élisabeth dafa dafa dafa euh, Angleterre seen buur yooyu dafa illégitime d'ailleurs boo mooy sax bokk na ci fan yi ñi nga xam ne lu xew foofu mu topp ci jaral na koo yàq journée ngir seetaan ba pare mu ñëw naan lee dafa kii kooku kooku xamul boppam kon loolu li ñu bëggoon a préciser mooy loolu tekkiwul ne loolu dafa xaram de que kon ñëlee légitime moom bañ a légitime waaw Banu Umayya légitime nañ kay voilà kon ñu woon ci wàllu ahkaam yi mooy si li say imaam ibn abdul bar ne xadiis bii moom dara wéru ci moom asaaniidu hada al xadiisi laysat bil qawiya càllale xadiis bi dëgëruñu benn dëgëru ci mu ne walaw annaha fil ahkaam bu doon li jëm ci wàllu àtte yi la mooy nii lañuy jaamoo yàlla lii lañu war a gëm tamit ak pas-pas yi pas-pas yi ak ni ñuy jaamoo yàlla ni ñuy jullee ni ñuy woore yi nga xam ne dañ koy def taqarruban lillahi li wajhillahi ta'ala ngir jege buur yàlla loolu lu wér moo ci mën a teg nan lañuy nodde kenn du ko fomante parce que loolu moo xadiis bu wérul ci yooyu dañ koy teg fële allahumma bu dee ne wér gi euh, donc fu gi rëyut te moom kese fi am gisuñ beneen xadiis ku mel ni xanbali yi ñoom ñu ne ñun doxe xadiis boo xam ne ak wéram taxu koo garaaw ak ñàkk wéram taxu ko garaaw noonu waaye moom rek a fi am ñun ñu jëfe loolu parce que y a possibilité que yonent ma sa sama ko wax loolu moo gën ñuy joxe xalaatu nit ñi naan borom naan suñu sëriñ nee na keneen nee wala kii nee na waaw moo tax yu daif yi yoo tax ñoom dañ koy préciser naan la moo tax imaam Tirmidhi nga gis sunanam bi hada al hadith laysa bil qawi wala da'if ndax diw mi nekk ci kii bi moom da'afahu diw waaw sa'altu muhammadan mu ne sa'altu muhammad mooy imaam al buxaari laaj naa ko kii mooy diw moom loolu mu ne moom moom moom kiiwul ah nekkul ku ñu gërëm ci boroom xam-xam yi wala qaala imaam ahmad innahu da'if ne ahmad de nee na muy sama sëriñ man imaam al buxaari imaam ahmad wala yahya ibn ma'in wala ali ibn al madini nee nañ ma wérul waaw kon muy loolu noonu nga gis dañ koy présider parce que lii dañuy jëfe moo tax sax bépp moo tax gis nga euh, moo tax fiqh xam nañ ci dara léegi nag ñu dugg ci mooy li ngay nootale mooy xadis bu da'if bu fi taxawee ñu gis leneen lu wér ndax boroom xam-xam ba moom la gisoon ba taxoon mu wax ala sàngam moom mu nootal ci lenn yow bu buur yàlla ñëwee beneen madhab bi moom Shafi'i yi wala Hanabila yi wala ñeneen ñoom ñu tegu ci xadis bu dëgër bu boobaa yow mënoo toog naan man Maliki laa rek parce suñu borom xam-xam ya waxoon lii lañ waxoon tam lañu sëkkule woon mooy xadis bu da'if nga gis xadis yu wér rawatina bu nekk ci saxiixay nekk imaam Muslim imaamul Buxaari ak imaam Muslim rahmatullahi alayhi nga ñëw ne duma ko kii parce suñu waat déedéet moo tax loolu mooy moo tax loolu mooy ahkaam yi yi ñuy jëfee nu ñuy woore nu ñuy jullee nu ñuy génnee azaka nu ñuy jaamoo buur yàlla nu ñuy naafilaa yooyu yépp loolu il faut mu tegu ci lu leer moo tax imaam ci yooyu la kenn du ci nangu dara waaw kenn du ci nangu dara mais ñun dañ naan bu dee tamit ci nettali yi it du ñu ci nangu dara pourquoi pourquoi parce que nettali histoire il faut leen na mën a li ngay nettali dafa am wala amul waaw ñaar yooyu moo mën a am moo tax alxabar ci waa balaaga alxabaru mooy lan mooy mooy loo xamante ni man nga cee wax dëgg la wala du dëgg wax bu ñu la indil ta nga cee wax ne dëgg la wala dëgg loolu mooy xabar insha nag alxabar wala insha mooy beneen côté bi opposé loolu mooy manoo ci wax dëgg la wala du dëgg bu ma nee saa yi man nga ma aal sa yére bi loolu mënumoo ko wax dëgg la wala du dëgg ndax loolu amul mooy kii day ñaan wala ma ñëw ne mais Moodu ñëw naa mënoo ko wax mënoo mën wax dëgg la wala dëgg loolu mooy insha ah mooy loolu mooy insha alors que xabaar mooy mu ñëwee waxu information ne ah lii de xewoon na en mille neuf cent et quelque hein lii de moo xewoon. loolu moom soo amu nekk dëgg wala du dëgg rek léegi nag nan lañuy xamee ne dëgg na mooy mu jaar ci càllale yu leer càllale yu dëgër bu ci jaarul kenn dara war dara la tax ñu taxaw naan di di soutenir wax jooju dara bu dara lu tax taxaw naan dañuy soutenir wax joo xamante ne fi mu jaar loxo yu jaar ba ci ñun am na ci loxo yooyu koo xam ne wérul wala am na ñoo xam ne wéruñu ay feebal lañu seen wax jarul dàq ganaar waaw kenn la yu awwalu ala aqwali kenn du bàyyi xel ay waxam kooku nan ngeen bëggee mu wax ci loo xam ne soit am na wala ñàkk am na rek mooy soit lu weesu la la ñuy soit waa ji li muy wax am na wala amul te ni ñuy saxalee am na mooy ñi koy nettali nekk ñoo xam ne dañu digne de confiance képp koo xam ne digne de confiance bu nettalee ay histoire kenn du ko jàpp loolu foog naa c'est logique boo xamante ne nii primaire waaw. ça c'est une logique primaire partagée par tout le monde kon nag mooy amul benn différence boo xam ne bu dee ahkaam même bu dee ne dëgg la dëgg la boroom xam-xamu xadiis yi en général ñoom bu dee côté siira liñ ci doon ñàkk euh, doonuñ ci woon teg yenn yenn rigueur yi yenn rigueur yi comme niñ koy tege ci yii parce que yii mooy ni ngay jaamoo yàlla ahkaam xam nga loolu moo ëpp doole fuuf moo ëpp doole fuuf yooyu moom il faut mu leer loolu moo tax ñu defoon ci loo xamante ne nii defuñu ko rigueur boo xam ne teguñu ko bu dee ay nettali rek la comme waa siira loolu moo tax waa siira xool naa seen wax léeg-léeg du dëgër parce que rigueur boobu tegu lañ leneen ñoom teguñu moo tax seen wax yi des fois day siiw nag mais léeg-léeg du am cislaay du am cosaan du am tamit fu mu tegu parce que ñi mu ñenn ci ñi mu jaar dëgërul manuñ ne comme que ñoom teguñ ci woon rigueur que ni ñu nit day tax ñu ne affaire bi ko noonul déedéet duñ ne noonu ah ne noonu la duñu ne noonu la dañ naan mbir mi kon mooy imaam ibn Abdul Bar mu ne nettali Muawiya Muawiya ibn euh, <coughs> Muawiya al-Muzani bi càllale yi wax nettalim bii nii dara wéru ci waaw dara wéru ci te bu doon ci ahkaam yi kenn du ci nangu dara waaw te du manal du du mat lay sauf que nag <laughs> du mat lay ah mu ne mu ne moom sax nu ma man sax Muawiya ibnu Muawiya bii sax dama koo xamul parce que bu dee Muawiya ibnu ibnu Muqrin moon xam al-Muzani kooku xam nañu ko hmm. nit ñi xam nañu moom ak ay mbokkam waaye amma Muawiya ibn Muawiya fa aarif kanta Muawiya ibn Muawiya moom man xaw ma imaam ibn Abdul Bar soo gis nga li wax nii <clears throat> dafa am ñu ne <clears throat> parce que comme même imaam al-Hafiz ibn Hajar euh, ci Fathul euh, gis naa ko mu ne euh, bi muy wax parce que est-ce que man nañoo jullee néew mooy masala bi ñu doon wax sànq néew bu fi newul mu naan am na ñoo xam ne dañuy dañuy sukkandikoo xam nga buñ nee euh, bu bu bu bu Najaashi bi wax nañ ko sànq boobu wér na mu ci saxiix ñenn ñi nga xam ne xam nga ñenn ñi dafa am ci boroom xam-xam yu ne non non loolu jagle yeneen ci daal loolu kenn du ko def après yeneen sarsam kenn du fi jullee néew bu kenn bu boo xam ne nekku fi waaw. loolu kenn du ko jullee quoi waaw loolu dinañ gis ñan ñoo wax loolu waaw ñan ñoo wax loolu <laughs> waaw loolu avis la am na avis yu bari que ne loolu kenn du jullee néew bu fi newul kenn du ko jullee ñu ne leen mais hadiisu Najaashi bi nag ñu ne loolu jagle yonent mi alayhi salaatu salaam julli gu yonent mi alayhi salaatu salaam julleem jagleem la waaw jagleem la kon mënuñu koo nag joyal ci ñu ci des ci xeetam loolu nag ñoom bi ñu waxee lool dafa am ñenn ñi nga xam ne dañuy dëgëral mbir mi naan noo bokk na li koy dëgëral julli ji mu julli ci Muawiya ibn Muawiya foofu fa nag la problème bi ne te loolu la imaam ibn Abdul Barr ne bu dee ci côté boobu la te loolu ci ahkaam yi la mooy atte yi ni ñuy jullee néew yooyu loolu ay atte la ku ko loolu kenn du ci mën a lay lii mais mu doon daw nag am na ñoo xam ne ñëw nañ ci ginnaaw di ko lay naan moo loolu Euh, loolu mooy problème bi càllale yu bari la nag imaam al al al alxaafis ibnu xajar dane ah càllale yi de bari nañ même bu dee benn wérul ah amaana li ñu bari euh, ñu dëgëralante mais à vrai dire mooy mbir yi man ñu dëgëralante noonu parce que mooy mbir mi euh, loolu moo tax ñoom imaam alxaafis ibnu kasiir ñoom ñëpp naan in saxal xabar ba pare ne lii moom xadiis bi xariba jiddanta shadida fii xaraba shadida munkar yii ay munkar la imaam alxaafis ibn abdul bar wax li muy wax mooy ne affaire yi lii gën a dëgër mooy xadis bii nii wérul voilà waaw loolu loolu daal diwul wér nettali bii ke daa am keroog tabu ab saxaaba buñ naan Muawiya ibn Muawiya al-Muzani wala al-Laythi bu yonent bi alayhi salaatu salaam jullee eh, <coughs> Seydina eh, Jibril wax ko ci ci ngëneelu da ngay li ci fadaa'ilul Qur'aan bari nañu koy tudd foofu daañu fii tudd ci fadaa'ilul Qur'aan dañ koy indi di wax naan waaye lii day wane ne suuratul Ixlaas ah li nga xamante ne eh, këf këf ngëneel yi ci nekk ngëneel yi nekk ci. fadaa'ilul quraan waaye loolu loolu lii ñuy bokku ci fadaa'ilu suuratu suuratul ixlaas di indi lii waaye loolu noonu mooy affaire bi ci boppam moo dugg waaw mooy du loo xam ne loo mën a di nettali na naan def leen lii parce que yonent bi aleyhi salaatu salaam ëllëg am na benn bés waaw Tabuk fële waaye ba mu génnee nii la def <coughs> ah loolu noonu daal diwul wér voilà loolu daal diwul wér ah, keroon nag Tabuk ginnaaw lii kon Muawiya ibn Abi Muawiya loolu lañ am lu ñuy nettali ci moom mais nettali boobu wérul wallahu ta'ala a'lam